أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم te ñu ñëw ci suñu fukk ak juróom benneelu bind bi ci téereb Laxdari tey ñu ngi commencé ci borom téere bi di waxee ni faslun faraaidul wudu sab'un wa hiya anniyatu wa xaslul wajhi wa xaslul yadayni ilal mirfaqayn wa masxu ra's wa xaslul rijlayni ilal kacbayn wa darku wal faw faraa'idul wuduu'i sab'un anniya wa xaslul wajhi wa xaslul yadayni ilal mirfaqayn wa masxu ra's wa xaslul rijlayni ilal kacbayn wa darku wal faw borom téere bi tey mu ngi commencé ci farata yi njàpp comme niñ ko xamee njàpp daa am farata am sunna am ngëneel farataa yi mooy yi nga xamante ni mënta ñàkk si njàpp bu jàpp bu manqué si jàpp rek njàpp bi baaxul moo tax nit ki da nit ki mukallaf bi daa war a xam faratay njàpp xam sunne njàpp xam ngëneeli njàpp xam àtte njàpp moo tax muy xam njàppam bu baaxee su baaxul yépp mu mën a xam nu mu koy defaree pour nga xam loolu nag tey ci lañ ñëw tey borom téere bi ñu limal ni faratay njàpp juróom-ñaar la mais yi nga xamante ni mënta ñàkk ci njàpp moo tax mu wax ni moo tax mu wax ni faratay njàpp sabon juróom-ñaar la bi si njëkk moom mooy anniyatu mooy yéene moom moo si njëkk ñaareel bi moom mooy rasul waji gi raxas xar karam nga def saxaar këram tamit farata la ginnaaw ba nga yéenee pare da nga yéene ni yaa ngi jàpp yéene yëkkati toj ni yeetu rafal xades nga yéene yëkkati toj ñaareel moom mooy nga raxas saxaar karam ba mu mat sëkk ñetteel bi ñetteel moom mooy raxas sa ñaari loxo ba si conc yi kooku tamit moom mooy ñetteelu farata bi ndax sa loxo ba ci tonc yi ba ci conc bi moom mooy masxu raas masa masa masxu raas mooy masa bopp masa bopp tamit farata la ñu nga sa bopp ba mat sëkk dégg loxo bi day dem dem bu njëkk bi moom mooy farata dégg nga jàmm ñaare bi après dinañ ci ñëw sunna la beneen bi moom mooy juróomeel bi moom mooy raxas sa tànk raxas sa tànk ilal kaabayn ba si dojee nga raxas tànk ba si dojee di nga raxas sa ñaari tànk ba si dojee di moom mooy yax yooyu génn sa tànk boo ko xoolee foofu nga war a yem raxas ko foofu juróom benneel bi moom mooy dal ko bomb booy booy jàpp da ngay bomb waaye doo ñëw di sotti ndox noonu rek sans bomb de bomb bi farata la wala kon booy jàpp da war a bomb juróom-ñaareel bi moom mooy alfawru alfawru ni nga wax gaaw moom mu waalaat muy méngale méngale xamante ni nga wax gaaw fawru waaye istilaax bu gën ci kii moom mooy mu waalaat muy méngale méngale xam fa xamante farata boo def. def farata bi stop farata boo def def farata bi stop xamante ni doo jàpp ba pare di jàpp du waxtaan wala di def ay foo boo boo neex doo àggali déedéet ngay jàpp benn ba pare doo def sookoo def kon bu ñu ñëwee ñu firiwaat téere bi ñu firiwaat bunt bi borom téere bi nee na faraa'idul wudu yi faratay njàpp sab'un juróom-ñaara sab'un juróom-ñaara an niyat yéene wa xasul waj gi ak raxas xarkaram wa xasul yadayni ak raxas ñaari loxo ilal mirfaqayni ba si conc yi wa masxu ras ak masaa bopp wa xasul rijlayni ak raxas ñaari tànk ilal kaabayni ba si dojër yi wa dalk ak bomb wal fawru ak gaaw te muy méngale faraidul wuruur faratay njàpp juróom-ñaar la an niyatu yéene wa xasul ak raxas xarkaram wa xasul yadayn ak raxas ñaari loxo ilal mirfaqayn ba si conciin wa masxu ras ak masaa bopp wa xasul rijlayn ak raxas ñaari tànk ilal kaabayn ba si tojari wa dalku wa dalku ak bomb wal fawru ak gaaw ñu indi leen jadwal bi comme niñ ko baaxoo di ko indi jadwal bi nga naan faratay njàpp juróom-ñaar la bi ci njëkk moom mooy anniyetu yéeni comme niñ ko leere ñaareel moom mooy raxas xar kanam ñetteel bi moom mooy raxas ñaari loxo ba si conc yi ñeenteel bi moom mooy masaa bopp juróomeel moom mooy raxas ñaari tànk ba si dojër yi juróom benn moom mooy bomb juróom ñaareel moom mooy fawru moom mooy gaaw méngale ñu yam foofu incha allah rabbi ba baneen yoon incha